walaqad anzalnaa ilayka aayaatin bayyinaatin wa maa yakfuru bihaa illa alfaasiquun suñu boroom a ngay wax bi nga xam ne mooy téeméer bu manki benn mooy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu ne walaqad dëgg-dëgg anzalnaa wàcce woon nañu ilayka ci yow rasuulullah sallallahu alayhi wa aayaatinay laaya yoo xamante ne nii bayyinaatin yu leer naññ lañu yuy wane kàttan sañ-sañ ak man-manu borom bi tabaaraka wa taala moo xam yi mu jaarale ci moom waaye muy alquran yi tamit laaya yu leer yi ci ne wama yakfuru biha te nag du weddi laaya yoo yële di ko bañ a jëfe di gëm di jàpp ne sax lii du lu baax te yàlla wàccewu ko kenn du ko weddi illal faasiquun ñi nga xam ne lu dul ñi nga xam ne ñoo génn topp comme mbooloom yahuud yii di la weddi awa kullama man de maa laaj seen boroom waa ñoom ndax ñoom daal wa kullama ndax ñoom daal saa soo xamante ne nii ahadullah daal dinañuy am pat ahdan daal dinañuy un am benn pacte ak seen borom nabadahu ci la koy sànni fariqun benn mbooloo coom ci yahuud yi minhum ci ñoom bal li am ba des waa lan moo tax ñoom ñu mel noon saa bu boroom bi saa bu ñu amee ay pacte jëlëg seen borom ay kóllëre foo jaar am mbooloo te mooy ña nga xam ne ñooy kilifa yi kat ña nga xam ne nee na ñaa yéey ñoo ci gën a jàng ñoom ci seen bopp ñooy doxal caay-caay gi ñooy njëkk a xotti mbir mi ba pare gëmloo al toppe yi que moom wute naa ak ni mu demee suñu boroom ne ne nag gaa yooyu bal li am ba des boo gisee ñu mel nii mooy aksaruhum lépp ci ñoom laa yu'minuuna gëmuñu dara mu ne walam maa jaahum te nag bi nga xamante ne nii ci la leen dikkal rasulun am ndaw alayhi salaatu wassalaam min indillahi tukkee ci boroom bi tabaaraka wa taala musaddiqun boo xam ne dafa ñëw di dëggal lima maahum li ànd ak ñoom mooy tawraat bi ma leen joxe nabada fariqun nga gis benn mbooloo ci ñoom ci seen rabin yeeg gaa yoo mbooloo mu rëy ci ñoom min alladhina utul kitaab ci ñi nga xam ne ñoom laa joxoon téere ci lu jiitu mooy ñan surtout yahuud yi lay wax waaye ak chrétiens yi comme chrétiens yu najraan ya gaa yoo ñoom itam ñu daal sànni la nga xamante ne nii moom la borom bi tabaaraka wa la daal di woon wàcce kitaaballahi téere bi yàlla ba bu dee yahuud yi mooy tawraat leer la fa leeroon doon wane yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam ay meloom ñu sànni ko fële tumbeel ko ca seen gannaaw bu dee tamit yow ki nasaraan yi waa najraan ak gaa yooyu ñoom itam ñi ci gëmul woon noonu lañ doon def ilayhim mu daal di sànni benn mbooloo ci ñi nga xam ne uutul kitaaba ñoom lañ joxoon téere lu jiitu kitaaballahi téere bi yàlla bii di alquran waaye téere ñi ñi lañ yeen yónni woon sax ñu daal di koy sànni fële waraa zuhurihim seen gannaaw ndax bañ a doxe li nga xamante ne nii moom la leen seen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam melale woon waaye nag suñu moroom nekk ka annahum ñu mujj mel ni ñoom daal laa la mu ya'lamuuna xamuñu dara mu ne nag kaay nag ma wax leen fii nag suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ba léegi ci yahuud yi nga xam ne ñoom nee nañu ki nga xam ne mooy Seydina Jibril ak Seydina Mikaayil ñoom ah gaa yooyu ñoom ay noonam lañu ah surtout Seydina Jibril moom seen noon la ah. alayhim asalaatu wassalaam ndax moom moo fi indi li nga xam ne mooy mbugal yu tar yi léegi nag suñu boroom nag di leen wax li nga xamante ne nii lan moo leen yóbbee ci kàccorte gi ñu nekk ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam gars yi daf bon laaya bii dafa am ci mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim bi ñuy bëgg a gis nii muy laaya téeméer bi ak ñaar boo xam ne dafa am ay yahuud yu ñëw ne ko waa yow ne ko yaa Abul Qaasim mais yow lan ngay wax alayhi salaatu wassalaam yow dégguñ la ngay wax doomu doomu Daawud ji waa lan nga ci wax <laughs> Sulaymaan ah moom lan nga wax ci moom ay mbirum alayhi salaatu wassalaam suñu borom daldi bon yonent bi alayhi yonent bi naan kii moom après mu wàccay laa yuy wan ne moom yonent la ñu ne <laughs> oh a déggatil rek li mu wax Souleymane fan la nekk woon yonent Souleymane nga xam ne am jabarkat la woon moo <laughs> kooku doon jabar kese la doon liggéey léegi nag suñu borom wàccalaayu bi ne gaa yi waxuñu dëgg ne nag ñoom ñii ñoom yahuud yii nii ñoom ñoo topp li nga xamante ne nii mooy lu yées la nga xamante ne moom la fi saytaane yi doon dox xam nga jamonoy Seydina Souleymane alayhi salaatu wassalaam mooy suñu borom daf koo tàggataloon comme ni ñu ko gisoon ci suuratu Saad daf koo tàggataloon ñi nga xam ne ñooy même iblis gën a mag alaalisa yi gis nga li al mutamarriduuna minal mina shayatin ñi gën a suñu borom daf ko ko tàggataloon ñuy joxe ay digalam di sori ay tereem te manuñu woon a bañ amuñu woon sañ-sañu bañ jinne yi dañ doon liggéeyal Seydina Sulaymaan mu leen di liggéeyloo ñuy xuus ci géej gi di ko fa génneel ay trésor ay or ci jamaa te nanguwuñ te amuñu woon possibilité ne defuñu mooy amuñu possibilité boobu moo tax suñu bokk ci nguuram bu kawee gu yaatu gi nga xam ne am may gi ko borom bi tabaaraka wa taala mayoon ca ñaan ngam ñaanoon ne borom bi may ma nguur goo xam ne yellul keneen kuy ñëw sama gannaaw bi am mel noonu le moo tax nag yonent naan moom Seydina Sulaymaan noonee la nii la noote woon jinne yi ak seytaane yu mag yi ñi ci kii ci ñoom moo tax mënuñu woon def leneen léegi nag seytaane yooyu nag bi nga xamante ne nii ci lañ nekk noonu xam nga dañ leen a noot mam ñoo def lenn ba Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam ci la génnoon àddina comme ni ñu ko gisoon suuratul qasas gaa yi yëguñ ne sax daal di ne génn àddina quoi ndax fi mu toog ci ci ci trône bi ci ngàngunaay bi fa la génn àddina gaa yi foog ne ba léegi ñëw di ko liggéeyal di ñëw rek di di di def ay kii moom mu ngi toog rek léegi ñoom ñu dem nekk ci liggéey gi di jub liggéey yu metti yi ba la suñu borom doon wax naan xam nga ne mos jinne yi moos bu yoon ne xam nañu li nga xam ne mooy kumpa ah gars yi doonuñ maa labisu fil azabil muhin doonuñ woon sax ci liggéey bi leen doon doyadal ndax dafa metti mu ngi mel ni ngay def liggéey boo xam ne neexu la bëgg bëggoo koo def mais dañ la cee forcer te amoo possibilité en fait possibilité wu bañ wala bañ koo def loolu nga ñàkk te pourtant yow sa namm namm ak sa bëgg-bëgg neexu la ginne yi nag loolu la woon moo tax suñu borom ne gars yi bu doon xam nañu kumpa comme ñooy gëmloo nit ñi jinne yeeg buxaabakat yeeg seen taalibee ji nit ñi di leen gëmloo ne fii mu ne xam nañ liy xew ëllëg mais suñu borom ne mais bu doon ne ñoom xamoon nañ liy xew ëllëg mais Seydina Sulaymaan alayhi ñoom yëguñu sax ndax faatu na di ko liggéeyal di continuer mu ne xam nga ne ñooñ bu ñu xamoon ne kumpa am na dinañ xam ne kii bés bii day te bu faatoo dinañ ñooy fàq dem seen yoon bàyyi liggéey bu te bu métti boobu ci ñoom te di leen doyadal ñu doon def te mënuñu ko te mënuñu koo bax léegi nag suñu morom ne kon nag ñoom jinne nag bi nga xam ne ca la Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam génn àddina léegi ñoom dañoo génn seen njabar yañ doon def seen këyit ya nga xam ne amatuñ woon possibilité di ko utiliser jamono joo jële ndax Seydina Sulaymaan alayhi salaam moo leen nootoon te mënatuñ woon ma koo def jamono jooju bi mu génnee àddina nag ñoom gandum uuf ouf lu soulagement la jinne yeeg saytaane yu mag yi daal di am nañ daal di gaaw dellu niñ def léegi comme nga xam nañ ne sawaay ah ki leen doon tënk fii jeex na Seydina Souleymane moom ah maata faatu na léegi nag affaire bi li xew mooy il faut ñoom ñu fexe réeral nit ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo jàppoon ne moom ci dëgg la newoon léegi nag ñu génne seen jabar yañ doon def après nag gëmloo nit ñi ne leen gis ngeen Souleymane mi ngeen mi ngeen mi fi newoon fii moomoon ñu ñun ñëpp gis nga jabar gii nii ci la tegoon lépp nguuram jëpp ci la reposé woon lépp ci njabar gii la léegi nag loolu moo tax nag gëmloo ko yahuud yi loolu moo tax yahuud yu bari <laughs> daal di jàpp ne non kon ndekete kon kon Salomon moom la gaa yi naan Salomon alayhi salaatu wassalaam Seydina Sulaymaan daal ndekete moo ndekete njabarkat la woon nekkul woon yonent wal iyaadu billah loolu nag moo tax ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais yow lan ngay wax ci Sulaymaan doomu Daawud ji alayhi wassalaam mu ne moom yonent la gaa yi ne attention kooku nekkoon njabarkat bu mag suñu borom ne waxuñu dëgg. bal li am ba des ñoom yahuud yii nii ñoom ñooy topp li nga xamante ni ñoom la seytaane ak njabarkat yi doon def léegi nag laaya bi dafa gudd te waxtu yu jege na xam naa bii di ñëw léegi nag ñu dugg ci laaya bi te tamit dinañ ci waxe beneen mbir mooy histoire bañ la doon wax naan la buñ ci ñëwee dinañ ko dina leeral insha allahu taala muy qissatu Haarut ak Maarut ñoo ñële di Haarut ak Maarut est ce que ay malaaka sax wala lu ñu doon loolu insha allahu taala laaya bii ñuy war a gis muy téeméer beeg ñaar mooy wax mbiru seydinaa Sulaymaan ak jinne ya alayhi salaatu wassalaam ak shaytaane ya waaye fi lay tuddaale ci biir laaya bi même laaya bi ci lay tuddaale Haaruut ak Maaruut léegi ñoon ñooy ñan ay malaaka lañ wala ay shaytaane lañ wala ay nit lañu loolu insha allahu taala dinañu ko gis ci yadaay bii ni ñëw wallahu